guddi gi de mooy guddi mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam mooy guddi gi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàccoon ñëw ci àddina si yàlla yónni ko muy jubal mbooleem jaam yi moo tax muy guddi goo xam ne guddi yu gën yépp moo ci gën at mi am na juróom-ñaari guddi yoo xam ne ñoo gën ci at mi guddi ajuma guddi suba la ñuy wari guddi suba la ñuy tabaski guddi tamxarit ak guddi nisfu shaabaan ne gën gën yooyu nag yooyu guddi ma jëkk a tudd seen ngëneel yonent bi feeñal na ko guddi gii nag moom ngëneelam yonent bi feeñalu ko ndax soxlawut feeñal yaaram dañuy wax ne naka lay wéete ci xelam nit ku wét ku am xel bëccëg ñi di ko sàkkal tegtal naa lii bëccëg la yooyu baax yépp li leen tax a baax mooy la ca xew guddi laylatul qadar yàlla wax na ngëneelam wax ne li ko tax a baax gën guddi yi mooy malaaka yi dañ cee wàcc ak jibril su fekkee guddi gi malaaka yi wàcc ak jibril gën na guddi yi ndax loolu kon guddi gi nga xam ne ci la yonent ki nga xam ne mooy sangam malaaka yi nit ñi ñëpp guddi gi mu wàcc moo gën guddi gi laylatul qadar ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daawuñ def gàmmu ni ko xeet wi defe léegi ndax yonent defu ko woon ndax xelu nit di màggal boppam waaye ba yonent génnee àddina nag da ko dale ca maas ak ñetteel ga ba fii ci tey xeet wi yépp daje nañ ci guddi gi de ñi di ko màggal di ko dundal ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne sama xeet duñ daje ci réer lépp loo xam ne xeet yu daje nañ ci gannaawam rek na nañu wóor ne loolu mu ngi dëppook yoonam kon nag gàmmoo wax yonent bi ne ko dinaa la nettali xabaar yi yonent yi la jëkkoon ndax sa xol gën a dëgër ci gëm yàlla su fekkee yonent ñu di ko nettali xabaar yi yonent yi ko jiitoon nañ doon def ak lañ leen doon def ñu di ko muñ loolu yokk na ko moom yonent gëm yàlla suñ bopp ñu nettali ñu yonent ci boppam lam doon def mook saabaa yi mu yokk ñu gëm yàlla loolu amul werante moo tax ba ndaje yi ñuy daje di def gàmmoo ngëneel yu bëree nga ca bu jëkk ba mooy nit ñaa ngi daje di dundale seen alal di tagg yonent bi di julli ci moom loolu dafa tegtale ne màggal nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi ku ko màggal dal di màggal diine jim dikkee te ku màggal diine topp ko texe dal di ñëw texe dal di ñëw su fekkee nag ni ñaareel ba lii ñuy def dafa tegtale sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent ku ko sopp dal di texe te dootoo texea di mu gannaaw ga ñetteel ba lii ñuy def xeetu liggéey a ngi ci ndax ku ne ngi jóge këram ku ne ngi bàyyi soxlaam ñu ñëw di daje fii ngir yonent bi loolu liggéeyal ko la te liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko yàlla may nga texe texe goo xam ne dootoo texea di mukk gannaaw ga liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la jaam mën a amee maqaama boo xam ne moo gën bu malaaka malaaka yi yi nga xam ne ñooy sàmm jëfi jaam yi suñ gisee ñoo xam ne dañuy liggéeyal yonent bi duñ leen jege sax ndax jege ñaarey buur bi lañ jege ñaarey buur sandarma du ko wax dara ñaare kon nag ñi jege yonent bi itam noonu la leen malaaka yi di di moytoo te liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nguur ak yonent bi nguur gu màgg la ci baatin gépp nguur gu màgg ci àddina am na drapeau te képp koo xam ne fonctionnaire am bu gën a màgg ci dëkk danañ samp drapeau ci sa kër ñu xam ne yaay fonctionnaire am gouvernement bi nga xam ne moo gën a mag ci dëkk bi mu nekk ba boo demee ci fi ci région Kaolack sax da nga fa fekk drapeau ñu xam ne kii mooy njiital ñi nga xam ne ñooy liggéeyal président ba mu nekk ca Dakar soo xamee ne kuy liggéeyal yonent bi kuy liggéeyal gouvernement dañ koy yëkkati raaya na nga xam ne kuy liggéeyal yonent bi itam malaaka yaa ngi koy yëkkati raaya bu fekkee gisuñ ko sax ñaareel ba lii mën naa bijj jaam tëdd géwénte gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent ku géwénte gis ko moom nga gis ci boppam te ko gis texe texe goo xam ne doo doo texe di mukk gannaaw la lii ñu def itam mën naa ma ndax nii la bindab yonent mel nii la mel nii la mel nii la mel loolu sa xol mën na ko nataal nataal boobu soo ko dëkkalee ci sa xol bu yàggee mën nga am gis yonent sallallahu alayhi wa sallam gis yonent benn muy ci nelaw benn muy ci xeyal noonu benn muy ci gis goo xam ne àndut ak dara loolu mooy li nga xam ne moom la wali yi xemeem te ci la ñuy jeexal seen dund pour bëgg a am maqaam boobu guddi gi nag fukki fan ak ñaar ci weeru gàmmo ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane àddina wuute nañ ci ñu ne ci guddi gu njëkk gi la juddu ñu ne ci guddi ñaareel gi ñu ne ci guddi juróom-ñetteel gi waaye li gën a wét xam ne bare bi yëpp moom lañ jàpp mooy ci guddi fukk ak ñaar waaw ci la juddu sallallahu alayhi wa sallam ci bésab altine bés boobu mu juddu woon ci la gàddaay dem Medina ci la génn àddina itam bés lii yàlla sopp ci lañu wàccee ci moom woyu gi lépp lu yàlla soppati ko ci yonant bi ñu ngi koy def ci bés bii kon yonent bi ci sallallahu alayhi wa sallam du toog di màggal boppam waaye yàlla moom màggal na ko ñun ñi nga xam ne yaakaar ñu may barke bi yonent war nañoo màggal bu digile ngir ñu am cëpp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na benn buur boo xam ne bu sàggan la woon wante ku bëgg yonent bi la woon bu guddi gi jotaa mu dépassé ci alalam def ci lu nekk ba bés place boo gis am na ku ko bëgg ñi bëgg place am ñoo bëgg ko yongaan rey ko noonam ba dal di bocci gànnaay ne ko tey ma rey la kuy dox sa digganteeg man mu ne ko gàmm mooy dox sama digganteeg yow foofa yàlla dal di sànni lox waaja mu lox ba daanu ci suuf buur ba daal di ko jàpp nag ñu daal di jàpp yóbbu ca kaso ga buur bu moom mucc te daf ko ne rek gàmmu gi may màggal dana dox sama diggante yow tax na ba guddi gi ñu ngi koy màggal di ci yaakaar barke buy dellu ci ñun ak buy dellu ci suñuy réew ak buy dellu ci suñuy njaboot yépp ba ca suñuy sët eh, li nga xam nag ne ne la ñuy gàmmoo mooy di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa ci woy yi nga xam ne woyoon nañ ko ko saaba yi woyoon nañ ko ko yooyu jiitu ak taabiyeena yi ak bépp tey am na ñu koy woy ñu jàng woyam yooyu di julli ci moom eh, di dundale suñu àll di ñaan yàlla pour suñu bopp di ñaan yàlla pour suñuy mbokk di ñaan yàlla pour suñu réew loolu ci gàtt gàtt bi mooy li nga xam ne moom la ñuy liggéey ci guddi gii guddi gii nag bëgg nañ nga ñàkk ko nelaw ba bët set li nga xam ne aminatu yaay yonent ci la matoon yonent nelawul guddi ga yëpp ba saa si mujj ci guddi fajar xar waxtu woowu la yonent bi juddu sallallahu alayhi wa sallam soo seetloo waxtu woowu guddi jotee da nga ko xam nit bu feebaree lu feebar ba métti métti métti métti bu ba tere ko nelaw bu saa soo si jotee fokk mu mos lëf ci nelaw waxtu woowu waxtu nangu ñaan la waxtu mbóot yu bëree nga ca mooy waxtu wi yonent bi juddu looloo tax ni foo de wuute ñii ne guddi la juddu ñii ne bëccëg la juddu waaye luy dëgg mooy saa si mujj ci guddi bët set diggante guddi ak bëccëg daal foofu la juddu ndax yonent sallallahu alayhi wa su juddu woon ci guddi guddi fuukaree ko ci bëccëg bu juddu woon ci bëccëg it bëccëg fuukaree ko ci guddi moo tax mu juddu ci seen diggante ñoom ñëpp ku ci nekk am ci wàllam léegi nag ñu ngi tàng tàmbali mawlid bi suñu àggalee ñuy wax ci turu président bi ñu dinañ wax min qabliha tibta fi zilaali wa fi mustawdan aysa yuxsafu lwaraqu حند فعلها أتساء نطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق ونحن في ذاك الضياء وفي نوري وسبل رشاد نخترق اللهم إنا نسألك بجاه الممدوح عندك والمادح أن تعظم حظنا من ذلك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل الرشاد يا مصطفى من قبل نشأة آدم bàyyi ne ñii nguur gi yebal fii nguur yi yebal nañ fi ay ndaw ay ndaw yoo xam ne ñi leen yebal dañ leen a tànn fii ci Afrique gii nag nguur yi fi taxaw yépp ñi ngi sukkandikoo parti looloo tax ñoom parti lañ gën a fonk ci gouvernement looloo tax nguur yi fi délégué ay kilifaay parti ñoom lañ tànn booleeg daraja yi nga xam ne tegal nañ leen ko ca kii ci wetu baay ci càmmooñam yàgg naa gàmmoo ñun fii xam ngeen kon loolu la bàyyi wax muy Amadou Cissé Diaby yi waaye kat bii yoon day la Senghor bind bàyyi bi ne ko Amadou Cissé Dia moomu jëm si këram yoonu tey wii moom man la ko dikkal foofu la dëkk xam naa loolu waaye tey moom man Senghor maa ko xebal man la ñëwal bàyyi mu ne defe na leen loolu mu ko bind day góornóor mii toog ci wetal ndeyjooram moom it jot na carton wu Senghor bind ko loolu kii wuutu fi taxawaayam bàyyi na ne képp ku ñuy xamal ci moom def na ñooñu ndaw yooye bu ñu xagsee ci moom ni jëmmi ka leen xebal bàyyi ne moom day wax ne nguur daal xammee xut bànqaas bi ak dast bi lépp lenn la ci moom bépp bànqaas boo xam ne ci dàtt bi la jokk te fasu da yéena tàggoog dàtt bi bàyyi ne booba bànqaas daal soo ca jàppee ngoyal yaa ngi ci dàtt bi waaye buñ màggalee ñuy yónni tànn leen ñu di kilifa kii nga xam ne ci suñu réew mi euh, sëriñ bi noo ngi lay nuyu di sant yàlla moom mi nu may nu fekke at guddi gi fekke ko gannaaw at yu bare yi nu ko fekkee fii toog ci sa wet yàlla mayetinu ni nu ñëwal ko fi nekkal ko làmmiñam jëmmal ko nekk nañ suñu xarit ndax dëgg sëriñ bi ngay ñëw fi la tey ci turi président Diawara mu ebal pour ñu ñëw teewee si jotaay bi le rajo rajo bi doxul la ah ñëw moom nga nekk ba réewi Russie fi mu nekk nii waaye mu joxe ndigal nañu tànn délégation boo xam ne maa ko jiite ñu ñëw fekke ci jataay bi nuyul la ko ziyaareel la ko ndokkeel la ci guddi gi la nga xam ne guddi gu màgg la ci lislaam ñun ñi nga xam ne ñun lañ ebal ñu ñëw ñu koy sant yàlla bu baax ci kaw fekkee jotaay bi la ren nit ki ñu ko daan fekkee ci at yi passé gannaaw boo xamee ne suñuy njaatige président Cissé Dia wax na li nga xam ne moo gën a am fayda ci guddi gi tey te it nga xam ne mbooloo mi dajaloo fi la yépp te yow lañ déglu si ndax du bési politicien te ñun politicien lañu dañuy ebal si file pour ñu teewel ci suñuy président yi dinaa ñaan mbooloo mi pour gàttal suma wax emale ko ci yónnent bi nga xam ne moom la président Jawara santaane loolu moo di ñu ñëw fii gërëm la ci sa taxawaay bi nga xam ne moom nga taxaw ci Afrique ñun ca Gambia ak Sénégal ñi fi nekk ñëpp réere wuñu bennoo bi nga xam ne moom la ñaari président yi di doxal benn réeroo wuñu itam benn bi nga xam ne waa Sénégal ak waa Gambia moom la ñu nekk tax na be mbooloo mi nga xam ne tey ñu ngi dajee file ci uyu si oote boo xam ne yaa ngi ko oote ci islaam ñun kontaan nañu bu baax pour mun a ñëw teewe si ndaje mi le ngir li nga xam ne ñun ñoo bokk ak yow islaam bi su fekkoonte ni ki président Jawara sax ebaluñu ñu ñëw yow sëriñ bi xam nga ne man duma uute sa jataay ndax fii laa yaroo fii laa jàngee alxuraan euh, fii laa màggee waxtu woo xamee ne ndaje xew na fi rek ñëw naa fi loolu moo tax ma ne man dama ñëwee ñaari tànka su ma tànki boppa comme doom ci kër gi ak taxawaayu président Jawara mu ebal ma pour ma ñëw àndandoor naa ak benn député boo xam ne moo nekkoon ministre of xel bu njëkk ñu ko wax alhaaji jere dafe mu boole ma ak alhaaji Mamadou Lamine Cissé nga xam ne moom moo nekk digganteem ak mbiri diine yi mu boole ma ak alhaaji Ousseynou Dieng nga xam ne kenn la ci banqaati parti bi boole ma ak docteur Ibrahima Samba nga xam ne moom it beneen doom la ci kër gi amee suñu hôpital bi boole ma ak alaaji Ousmane Seck nga xam ne moom itam ci parti bi la bokk léegi daal sëñ bi pour gàttal wax ji ñu ngi laa ndokke laat ñu ngi laa ziyaare ci guddi gi ñu ngi àndandoor ak président Cissé Dieye itam di la jaale kilifa gi la nga xam ne moo génn àddina tey muy King Faisal di buuru jullit nga xam ne tey foo xam ne njiiti jullit mu nga fa am na naxar waaye comme ni ko président si dañu waxee àddina noonu la tëree tey ñu ngi tax toog di bég ci guddi gi di màggaay guddi gi di mu nekk guddi goo xam ne ci la yonente bi ganewoon àddina waaye ci beneen boor bi itam ñu ngeen naxarlu eh, faatu ci la yonente bi gane woon àddina waaye ci beneen boor bi itam ñu ngeen naxarlu eh, faatu bu di jullit bi la nga xam ne moo xew ci benn bés bi ñu ngi àndandoor ak président Dia di ñaan pour yàlla yërëm ko pour yàlla xareel ko àjjana ci barke bés bi ci barke guddi gi ak ci barke waxtu bi ñu ni tam ba tey ñu ngay ñaan mbooloo mi pour ñu ànd ak ñun ñu ñaanal la yow sëriñ bi ndax yàlla yàggal la ci suñu taxawaay ci suñu kanam yokk sa fan may la wér gu mat a mat ba nga xam ne yoon wi nga taxaw ci taxawal islam ci Afrique ak ci fu dul Afrique mu àggandi ki nga ko soxlaa ñun ñi nga xam ne ci politique bi la ñu nekk dañoo sonn toujours di ay di oo ay kuréel yoo xam ne jubluwaay bi du dara lu dul boole boole bi xeeti Afrique loolu ñun ñu ne yaa ngi koy dimbale politicien yi bu baax a baax sëriñ bi ndaxte jotaay bi le jotaay la boo xam ne réew yi yépp yi gën a bari ci Afrique teew nañ fi tey kon nag yow daa ngay dimbale politiciens yi ci seen taxawaay boobu la nga xam ne dañ ko taxawee pour boole région yi pour ñu nekk benn pour yéwénal dund ak doomu aadama yi jàppandil juboo ak koom-koom ba nga xam ne doomu aadama yi dinañ mën a tegu ci yoon woo xam ne moo di yooni njub te yooni njub benn gënu cee màgg yooni islaam te xam nañ ne yow sa taxawaay yépp moo di màggal islaam saxal islaam yëkkati islaam ñu ngi laa ñaan pour yooyu yooyu itam sëñ bi nga ñaanal nguuri Gambia ni ki président ja waxee na nga ñaanal nguuri Sénégal nga boole ci nguuri Gambia boole gis président Seg- euh, Senghor ak président Diawara Jërëjëf. ak ay ministère am jërëjëf ndax soo soo ñaanalee Sénégal te ñaanaloo Gambie am na lu des dina am lu des soo ñaanalee Gambie te ñaanaloo Sénégal dina am lu des Jërëjëf. kon nag nga wax na sëñ bi nga ñaanal ñaari réew yi la nga xam ne ñu ngi dendoo nekk benn te seen kilifa yi taxaw pour boole ñaari réew yi pour nit ñi ànd ci jàmm ak ci seen sago eh, léegi nag eh, sëñ bi ngeen baal maa xam suma wax bi ci mun a gudda parce que ñun gan lañ suñu njaatige wax nañ wax yi yépp waaye ñu ngi àndandoor ak moom ci lépp ci bépp kàddu bu rafet boo xam ne wax na ko fi leen wasalaam jërëjëf Baye de jërëjëf bàyyi xel yàgg na lool. jiitu na sax politique. jiitu na sax dëgg-dëgg politique. bi fi tàmbalee ñëw. bi fi tàmbalee ñëw. benn sërif ñëw na fi di sëtu Cheikh Tidiane. bàyyi mu ne benn sërif ñëw na fi. di sëtu Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu. feebar na ma nag mu utal docteur. feebar na bàyyi. nag ma utal ab docteur. te ma docteur tubaab utal ma docteur africain. te kat. man kat bëgguma docteur ab tubaab utal ma bu africain Cissé mii laa ko boole toog bàyyi lee Cissé mii si témoignam la ko boole keroog mu toppatoo ko bu baax ba xolam sedd mu ñaanal ko mu toppatoo ko bu baax ba xolam sedd guy mu ñaanal ko it nag nga xam ne Vincent Auriel ñëw na fi ba nga xam ne Vincent Auriel ñëw na fi ci la ma mayoon médaille yi Légion d'honneur ci la mayoon baay bii benn médaille ku nekk dëkk boo dem rek sa liggéey nga bàyyi jërëjëf dëkk bu nit taxaw sab liggéey nga fa te day xattu it nag loolu yàgg na lool te bàyyi mu la wax boobu day dëgg dëgg yàgg na lool waaye ki ko denc day fàttiwu président Senghor itam président Senghor itam bi ko Lamin indee. bi ko Lamin indee fii. daf ko indi ba ci man. daf ko indi ba ci baay bii. ni ma ni ma la dénkee woon sama bopp kat. ne baay ni ma la dénkee woon sama bopp kat. maa ngi la koy dénkee Senghor wala lu ko raw. maa ngi la koy dénkee Senghor bii ma indi. wala rek nu ko raw. ndax man lépp ci sama dund wéy la kii laa yaakaar. ndax man day li ëpp ci sama dund wéy na. te Sénégal daal dëgg dëgg waa ji rek laa ci yaakaar. loolu itam lu yàgg la. bàyyi mu leen dénkaane booba it lu yàgg la yow de doo fàtte dénkaane. te am na ay seede am na ñu ko fekke woon. bàyyi mu ne wax boobu xam na ay seede ba tey day xam na ñu ko fekke woon. mos na ko fàttali Senghor. bàyyi mu ne wax booba mos na koo fàttali Senghor ci seen ab jotaay ñoom ñaar. naa ko seen wat sa wate bu njëkk ci Sintaaru. bàyyi na ko sa wate bu njëkk. ci Siin Saalum ba nga bëggee nekk député ñaareel ba nga bëggee nekk député ñaareel la ma ca def Lamine Gueye def ko ci Ibrahima Ndaw def ko bàyyi di ko la ma ca def Lamine Gueye defu ko ca Ibrahima Ndaw mii itam defu ko ca woon ndax booba mënuñ ko ndax dëgg-dëgg booba lay bëgg lañ waaye mënuñ ko nag booba man rek a man ne ko boo fàttewul ci sama néeg nga xamee ne nekk nga député bàyyi di ko boo fàttewu day xam na ne yow ci suma biir néeg nga xamee ne yow nekk nga député booba Kaolack bàyyi mu ne ndax booba day Kaolack bu këri tubaab yi tëjee bu këri tubaab yi tëjee amut fenn foo mën a téléphoné ci Kaolack amut fenn foo xam ne mën nga faa dem téléphoné ci Kaolack moom Senghor ak Ibrahima Ndaw yëpp booba Senghor ak Ibrahima Ndaw yëpp daanañ sol seen mbubbi taw di dox ci taw bi pour ñëw Medina pour téléphoné. daanañ sol mbubbi taw di dox ci taw bi dikk ba fii ci Medina pour téléphoné fi. pour bëgg a téléphoné. pour bëgg a téléphoné. loolu. bàyyi leen loolu nag. xarit bu yàgg la nag. diggaale dëgg dëgg xarit bu yàgg moo ko waral. diggaale bu yàgg la. diggaale bu yàgg la it. maa ngi koy gërëm maa ngi koy sant. bàyyi nee na mi ngi koy gërëm boo demee na ko dégg mi ngi koy sant it. jawara itam. jawara moom itam. yow maa Aliou Diagne yow mii. yow mii la fi jawara njëkk a àndal bàyyi nii. booba day nekkagut li mu nekk. bàyyi mu ne booba day jawara nekkagut lii mu nekk. waaye ci kanam maam Aliou Diagne boobu laa ko wax ne. waaye ci kanam maam Aliou Diagne bii. booba day la ko bàyyi waxee ne gàmm yi ci sa loxo la nekk gam ne daal boo yeboo góorgóorlu ci sa loxo bii lay nekk yow say wax du teppeeku ñu ne ma su nekkee mu ne ko su nekkee su loolu amee bu fekkee loolu xam na yaa moom foofa waaye da nga ko doon lee moomati yaa moomoon foofa de démb waaye tey de kon da nga ko dollee moom xarit googu it ñoom dañ koy sàmm boobu ba tey bàyyi mu ne xarit googu mu séq ak gam bi ñoom it ñu koy sàmm ba tey. kii nag fekk na lu jiitu loolu waaye maa ngi jiitam ci. kii nag moom fekk na lu jiitu loolu. baayam. ndax maa li jaag nee baayam. ci man la jàppoon maa doon jiitam ci diine bi. ci baay bii la jàppoon moo doon jiitam ci diine lislaam. ay doomam yëpp dama leen jébbaloon ci seenam ndaw. ay doomam yëpp. Muhammad leen jébbal bàyyi léppam ñeexal leen. su feet yi quatorze heures su feet yi yi ñëwee ba bu feet ñëwee feeti Noël bi feeti Noël bu dikkee bu ma koy xamoo rek bu ma yeewoo suba di dem jàkka ja rek fekk leen ñu ngi ñu ngi ci tànt ci ron garab yi bàyyi mu ne lu mu koy xamee su yeewoo suba rek di dem jàkka ja rek gis leen ñu tànt ci garab yi muy maam Aliou Diagne mi ak jaxum faak ak ñu ngi àndal ak jaxum faak yi daa àndal loolu la ñuy topp ba léegi. loolu day ñoom boobu la ñuy topp ba léegi baaguñ ko. kontaan nañu boobu bi leen ci seen gouvernement fekkee ba. bàyyi bu ne kon day war ngeen a kontaan ginnaaw seen gouvernement kontaan na ba fekk leen ci. maa ngi ñaan. bàyyi leen mi ngi ñaan nag yàlla nangu yaa rabbi. sama borom. boromam bi. sàmmal ñu suñu président. sàmmal ñu suñu président bi. ak ñi koy ñi dimbalanteeg moom. ak mboolem ñi dimbalanteeg moom ci xiw. ak yéen waa Gambie. ak yéen waa Gambie itam. mu sàmmal leen seen président. mu sàmm yàlla sàmmal leen seen président yi itam. dimbale leen. dimbale leen. ba ngeen mën a dimbale seen réew. ba ngeen mën a dimbale seen réew mu xàgg fa mu jëm. mu wattu leen yéen ñëpp. mu wattu leen yéen ñëpp it. ba ngeen am ci aw ci yoon nga xam ne mooy jëriñ réew. ba ngeen xaw ci yoon woo xam ne mooy jëriñ réew. loolu maa ngi koy ñaan ci guddi gu màgg gi. bàyyi leen loolu. mi ngi koy ñaan ci guddi gu màgg gi. Eh, li nga xam ne mooy musiba mi gaar nag. li nga xam ne nag moo di musiba mi gaar. adduna noonu la. bàyyi ne adduna bii noonu rekk la. ku ci ne ba ngay juddu yàlla fa laa sàkkal bés boo xam ne doo ko weesu. ku ci nekk bi ngay juddu yàlla daf laa sàkkal bés boo xam ne doo ko weesu bukk. dikkee bu bés boobee dikkee nag doo ko jàll doo jàll mukk bés bi waaye doo ko jiitu itam waaye kat doo ko jiitu hit nag bés boobu bés boobu nag naqar wu ci am naqat wi ci am du tax mu fàtte la ñu fàtte mbég mi ñu ci am du tax mukk kat ñu fàtte mbég mi ci am yonent bi ci boppam. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam. ci bés bii la génn àddina itam. ci bés bii la génn àddina itam. li ki ñi mu ci juddoo. lim ci juddoo woon këpp. ba day jotee ci la dee. ba dee am jotee it ci la dee. ñun jullit nag. ñun jullit ñi nag. dañuy fàttaliku bés bu mu juddoo woon. dañuy fàttaliku bés bu mu juddoo woon. ndax loolu xéewal ak yàlla ci ñun. ndax loolu day mooy xéewal ak yàlla ci ñun ñu fàtte bés bi mu dee ñu fàtte bés bi mu dee nag ndax loolu nattu la boo xam ne dañ ko war a muñ fàtte ko ndax loolu nattu la boo xam ne dañ koo war a muñ te fàtte ko it waaye humpale wuñ ne benn bés bi ci la yonent juddu ci la génn àddina waaye kat humpale wuñ mukk benn bés bi ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddu ci la génn àddina it waaye du tere muy bésab mbég ba tey waaye kat du tere kat muy bésab mbég ba tey ndax li ci nekk yàlla ñu yàlla dimbale ñun ñëpp yàlla ñu yàlla dimbale ñun ñëpp yaara bi jox ñu barkeb guddi gi jox ñu barkeb guddi gi yàlla wattuñu yàlla wattuñu wattu suñ président wattu suñ président bi wattu la yow moom yónni ci ñun wattu Amadou Cissé Diagne yi nga xam ne moom la yónni ci moom borom kolere la wattu gouverneur bi nga xam ne moom la ñu féetale wattu góornóor bii nga xam ne moom lañ fi taaj. ak sama doom yi nga xam ne ñu ngi ci seen wet. doomam ji di Moustapha Niass nga xam ne mi ngi ci seen wet. moom dafa gàmmas rek dafa ñëw kër baayam gàmmas rek. bàyyi mu ne kooku day dafa ñëw kër baayam gàmm si kër baayam rek. naa ko sax ñu nekk gouvernement ànd ak moom ak président Dia. bàyyi loolu la ko doon nekk président Dia ak gouverneur ànd ak ñoom. mu ne ko déel man kat damaa war a jiitu ca place ba dem toog. dem ànd ak aadi rek ñoo toog. naa ànd ak aadi dem toog. Eh, yéen ñoom ñëpp maa ngi leen di ñaanal. yéen ñëpp maa ngi leen di leen di ñaanal yéen day xam ngeen dara kon. ak Alim Diak ak Alim Diak bi ak mboolem ñu àndat. bàyyi mi ngi ñaanal yàlla ñun ñëpp du ma leen ko jox wàcc suñ bopp. réew yooyu li ñuy fasante ko lépp réew mu ci nekk ay doomam a nga fa. bi jaay say doom lañ. réew mu ci nekk ñu ngi fi toog. réew mu ci nekk lu ca bàyyi ko nga toog ci jotaay bii di dégg. borom tañ laay yéen a ngeen seen. borom tañ laay yii toog. moom la ci kanam. mooy professeur yi nga xam ne. mooy professeur yi nga xam ne. gouvernement Misra ñoo leen abal. gouvernement Misra ñoo ko xebal bàyyi nii ci liggéey bi ko war ci diine lislaam ñëw di ma dimbale ci njàng mi ñu dikk jàppale bàyyi nag di ko dimbale ci njàng mi ndax xam-xam bi gën a yokku ba may am kattan di wér bàyyi nee ba muy xam kattan tey wér soxla ma kenn ku ma dimbale ci jàng mi booba daal dëgg dëgg njàng moom soxlu kenn ku ko ci dimbale mbaa nga di ko difi nangu moo ne kenn ku fi jógee di wuti fenn xam-xam booba daal nanguwut kenn jóge fi moom dem fenn ñu di la fa xamal lenn. waaye léegi mag ñëw na. waaye léegi nag ak mag ñëw na. soxla naa lu ma dimbale. soxla naa lu ma dimbale. soxla naa lu koy mën a dimbale. lu ma remplacé ci njàng mi ma doon def. lu ko remplacé ci njàng mi tam nekk fi it nag. te yàlla ma ciy dimbale. te dëgg-dëgg moom de yàlla nga ko ciy dimbale. jàngal naa ay fóode yoo xam ne. jàngal naa ay fóode yoo xam ne. ñëpp léegi ñu ngi tam ci dara. foo dee yëpp dégg nañ leen ñu samp ay daara xam ne jamono xam ne jamono ku ma dimbale toppul benn taalibe ci ñi may jàngal sax amoo ku ko dimbale toppul ko benn taalibe rek ci mboolem ñi muy jàngal xamut mooy jàngale moo leen di toppul gannaaw gi àll yi gën a gàtt ndax dari yi sax amoo ku ma ko jàngal àll yi gën a gàtt kii ndax dari yu xamut kenn ku ko mën a toppul léegi alhamdulilah daara yu bare nga fi léegi daal alhamdulilah yal na yàlla dolli daara yu bëree ngi fi. misra yi ñëw nañ may suñu loxo ci loolu. misra yi ñëw nañ fii may suñu loxo ci loolu loolu day sa barke rek ko mën nag. jaami wala sar gi nga xam ne. jaami wala sar gi nga xam ne. junni ak luy bëgg a mat ñaar téeméeri at. junni ak luy bëgg a mat ñaar téeméeri at. lañ ko samp. lañ samp jàng boobu. muy tas xam-xam ci àddina si yëpp. muy tas xam-xam. di ko wasaare ci mboolem àddina jaami wala sar tey bu ñu fanaan ci ñun jaami wala sar ci boppam bàyyi ne alhamdulilah mi ngi fanaan tey ci ñun fi la ñuy xënd wala gën nag te dëgg-dëgg te dëgg-dëgg xam-xam xam-xam daal misra la cosaanoo misra daal fa la xam-xam cosaanoo jàng naa ci téere maa ngi ko nettali ko bi Cheikh Lasar ñëwee bàyyi mu ne jàng na ci téere keroog ba fi Cheikh Lasar ñëwee mi ngi koy nettali ñu ne xam-xam Medina la sax foofu lañ ko béyee ñu ne xam-xam Medina la sax foofa lañ ko béyee xam nga fa la yonent bi feeñoon moom mi sos xam-xam bi ndax fa la yonent bi feeñee moom mi sos xam-xam ñu ne Baxdaad fa lañ ko bojjee ñu ne Baxdaad day fa lañ ko bojjee ca mbar ma wal ko wal ko it nag misra fa lañ ko toggee misra nag fa lañ ko toggee lépp yobos réew yi ci des ñor xomm Afrique ak réew yi ci des yëpp la Afrique ak réew yi ci des lañ ko lekkee fa lañ ko lekkee alhamdulilah xam-xam Medina la juddoo bàyyi mu ne xam-xam mi dina la juddoo jàppal Baxdaad lañ ko bojje Bagdaad lañ ko bojjee wal ko wal ko fa yëpp nag foofu la ko la faaw yi ne woon foofu la xulafaawu yi nekkoon Sidina Ali dëkkoon fa la Sidina Ali dëkkoon ki nga wax yonent ne mooy buntab xam-xam ki yonent wax ci xaqam ne moo di buntab xam-xam waaye misra fa lañ ko toggee ba ñu mën koo lekk waaye nag misra lañ ko toggee ba ñor xam ñu mën koo lekk waaye ñun Afrique it ba ko misra toggee lekk nañ ko waaye ñun Afrique jii dëgg dëgg ba ko misra toggee lekk nañ ca te kenn xëppale wuñu ca it nag kon nag kon nag su misra ñëwee su misra ñëwee di dimbalante ak ñun di dimbalante ak ñun te lépp yàlla ak baaxam suñu président bi te lépp day bàyyi ne yàlla ak baax ak seen noora ñoom samay xarit lañ ñaan naa leen professeurs yi ñëw di jàngale bàyyi ne ay xaritam lañu ñaan na leen ne damaa bëgg am ay professeurs yu fi dikk di ma dimbale ci njàng bi waaye kat dëgg dëgg bu ko Senghor nangu hu doon du dikk waxuma mu nangu ko bàyyi ne waxut nangu gi rek yem ci kat waaye ba mu nangoo dafa bind leetar Sadat kay xatte Misra kay xatte Misra moom d'accord na ci mi ngi koy ñaan ne ko d'accord na ci moom it day mi ngi ñaan loolu mu dikk bàyyi leen loolu moo tax gaa ñii ci kaala yi mën a dikk su du doon loolu kat duñ fi mën a ñëw mu ne dëgg dëgg bu doxu doon loolu duñ fi mën a ñëw kon nag moom mi ñuy dimbale ba ñu am jàngalekat yi ñëw bàyyi ne kon nag moom mi nu dimbale ban xam jàngkat yu mel ni gaa ñii toog ñu ngi koy ñaanal te ñu ngi koy gërëm kooku daal bàyyi ne ñu ngi koy ñaanal te it ñu ngi koy gërëm kët rek lu feeñal bu nëbbu fu ñu ñaanal Sénégal bu ñaanal te bàyyi ne lu feeñ ak lu nëbbu fuñ ñaanee rek ñaanal lañ ko ñaanal Sénégal rek ñaanal ndax dëgg-dëgg ku ñaanal Sénégal de nañ ca biir booba ñaanal nga ko Sénégal dafa taxaw turu seen war ndax Sénégal dafa takkoog tudd seenu wax turu seen war seen war tudd Senghor boo ñaanalee seen war ñaanal nga Sénégal boo ñaanalee Sénégal ñaanal nga Sénégal boo ñaanalee Sénégal bàyyi ne ñaanal nga Senghor ak mboolem ñi ci des itam. yeneen ministère yu bari. yeneen ministère yu bari ñu ngi fi. jógee ci yeneen réew. jógee ci yeneen réew. waaye ci seen turu bopp rek lañ ñëw ñëwuñ ci turu. waaye ci seen turi bopp lañ ñëw ñëwuñ ci seen turi président. ay ambassadeur am fi. ay ambassadeur ba tey ñu ngi fi. bu Misra ngi fi. bu Misra mi ngi fi. bu Mauritanie ngi fi. bu Mauritanie itam mi ngi fi. Pakistan ngi fi. bu Pakistan. moom it mi ngi fi. bu Nigeria. bu Nigeria itam kooku it mi ngi fi. ambassadeur. Iran it. bu Iran it kooku it mi ngi fi. ambassadeur moom. ambassadeur moom. raw na ministère. raw na ministère. ministère benn parti rek. ministère benn parti rek lañ ko dégg. ca lay représenté réewam. ca lay wuutu réewam. wante. wante ambassadeur moom réew ma yëpp la wutu ambassadeur moom fuñ ko taaj moo wutu réew ma ko fa taaj népp kenn nit la koo xam ne daal mu ngi toogal xeetam yëpp kenn nit la koo xam ne xeetam yëpp la toogal ñoom it maa ngi leen di gërëm te maa ngi leen di bàyyi leen ñooñu it mi ngi leen di gërëm te di leen ñaanal yàlla di ñaanal seen réew di ñaanal seen réew yi leen fi taaj ñu fekke jotaay bii di leen ndokkeel itam di leen ndokkeel ci guddi gii nga xam ne ñu yéen a ko bokk te wuute wu leen ko allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam jërëjëf yow mata fasat ko la doo ko fàtte doo ko yàq si nga dégg nga dara de alhamdulillah sayyidina muhammadin ashraf xalqillahi tabaraka wa taala wa ala alihi wa sahabatihi محبة وتحظيما للنبي صلى الله عليه وسلم ومشاركة مع جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وتشاركوننا بحق ونحن نشارككم بحق ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا بركات هذه الليلة وأن يجعل الخير في أعمارنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وتحمل تحياتي إلى بلادكم الغالية عندنا وتحملوا تحايانا إلى بلادكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبلغه جمهورية مصر العربي أعترف بالجميل للأساتذة الذين أرسلوا إلينا هذه البعثة الكريمة التي تقوم بالواجب yàlla bu màgg mi xam ne moo fi nekkoon ba fi dara nekkut te bu fi yépp jógee moo fiy def yàlla moomu di suñu borom defal nañu di ba nga xamee ne soob na ko mu amal ay mbindeef la sàkk mbindeef yépp kenn xamul dayob li yàlla sàkk ci mbindeef ñu dëkk àdduna si lu jiitu aadama mbindeef yu ñëw bu seen jamono wéyee rek ñu wéy ba yàlla bind aadama aadama la yàlla mujj a bind bi aadama ñëwee yàlla def ko muy doomu aadama yàlla teral doomu aadama ci mboolem lu mës a bind doomu aadama la gën a tedd wax na ci alquran ne wala xat karam naa bani aadama wa xamal naahum fi lbarri wal bahri wa rasaqnaahum min atayibaati wa fadalnaahum ñoom doomu aadama yàlla teral na leen bee ñooy xalifa yàlla ci suuf dale ca aadama ba fi tey suuf si ay doomu aadama ñoo koy àtte de lépp lu yàlla bind muy suuf muy asamaan muy garab yi muy jur gi muy njaaxaale yi muy géej yi muy jën yi dëkkee géej mbooleem mooy njanaaw yi nga xam ne ñoo dëkk ci jaww ji mbooleem lu yàlla sàkk muy garab yi nga xam ne samp na ko ci suuf si lépp doomu aadama yee ko moom moo tax mu ne moo leen bindal lépp loo xam ne bind na ko yàlla bind na lépp lu mu bind ngir doomu aadama rek ñoo koy jëriñoo suuf si ñoo koy dëkkee asamaan si ñoom lay tawal géej gi ñoo ci tukki di doxi seeni soxla waaw di dikk jën yi ñoo koy napp di dundee jur gi ñoo koy eh, xomloo bu leen neexee ñu ren di lekk yi ñu war leen wa xamal naa moom fi barri wal bahri doomu aadama rek a jagoo war mboolem lu yàlla bind doomu aadama moo ciy war sirru bi nekk ci war nag kenn ñemewu ko firi de waaye daal ñu xam ne doomu aadama rek moo jagoo war de doomu aadama nag ba nga xamee ne yàlla sàkk na ko muy ndox ndoxam ma niiw nekk ci biiram ndeyam dafa tëdd waaw ci biiram ndeyam geganoo resi ndeyam nda ba mu juddoo yàlla di ko waral ci gannaawam ndeyam yaayam di ko boot yërëm ko lool mu gënal ko sax boppam ba nga xamee ne waaw ne du ngeen màgg ba nga xam ne kenn mënatu koo boot yàlla dal di ko warloo waaw ci daaba yi def ak saxaar yi bu fekkee ni tukki saxaar ndox yeeg saxaar jéeri yeeg automobile yeeg ak avion yi léegi ci jamono ji wax na fa mu limee te yàlla tuddee waruwaay yi ne wal xayla wal bixaala wal xamira li tarkabuha wax na wa zinatan teg na ca ne wa yaxluqu ma la taalamoon yàlla mi bind fas ndax ñu di ko war mu bind bax la ñu di ko war mu bind mbaam ñu di ko war ne na dana bind itam lu ngeen xamul de loolu saxaar yi moo ci jëkkoon a feeñ yàlla sàkk ay saxaar ñu di ko doxee ci géej gi gannaaw gi mu sàkk saxaar jéeri far ñu di ko doxal ci jéeri ji loolu kenn loo na léebu yaaram mu jëkk inna safinata la tajri alal yabasi léegi saxaar jéeri moom waaw dafay dox ci suuf su wow rek te gannaaw gi léegi yàlla sàkk na ay waruwaay yoo xam ne ci jaww ji la ñuy dox retar mooy aw yoon yi nga xam ne moo xew ci jamono yi léegi de boo lëggee mu def lu ko soob de waaye xam ko mala taalamoona damay wax ne maa moomu lu nekk xaj na ci de yatti maa ci alquran amul lu ci xajut de balka sa boobu bi maanaam yooyu soobe almi wala maa yaatiin taawiloo kooku maa moomu lu nekk xaj na ci de naka noona waaye xam ko maa laa taalam moo ne fa allamaka maa lam takun taalam yàlla bi mu sàkkee yëf yooyu yëpp doomu aadama yi la ko sàkkal ngir teral leen mu wërsëgal leen ñam yu neex rek la ñuy dunde jur gi ci ñax mi rek la far bu ñuy lekk dugub itam xëy na dañ koy dañ koy xar noonu rek jox leen ñu yëy wala buñ teddee ba tedd ñu jox leen pepp de ñu yëy pepp ma waaye doomu aadama moom balaa lekk dugub dañ ko wol dindi cox ba togg ko toggale ko ci ay xeer daañ ñilu muy ndox ñu def xorom def sanqal def ab rënd mu soog bi ba saab ki gën a tuuti sax yooyu dana ca daje doomu aadama soog koo mën a lekk rek mu jox ko wërsëg yu neex yooyu mu teral ko itam ba yàlla mbooleem li mu yónni ci yonent ca aadama ba ci gën ji mbindeef yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent yëpp ci doomu aadama da leen yàlla yónni de yonent da amul ci jinne doomu aadama yi rek la yàlla yónni ci yàlla ci doomu aadama rek la yàlla wàcce ay téere wàcce na téeméeri téere ak ñenenti téere waaye yëpp ci Adama ki doomam la ko wàcce de ba nga xamee ne moom la yàlla teral ba wàcce ci moom téere moom la yàlla teral ba togg ko jëf tëkku ko dig ko soo xamee ne def na li ko yàlla sant yàlla daf koy fay ci kër a xéewal ga muy aljanna su fekkee ni mooy na la yàlla santaane yàlla dina ko bugal waaw ca kër ak mbugalam nga nga xam ne sàkk na ko ëllëg de loolu mbindeef yi ci des xamuñ jooju daraja de li yàlla aaye doomu aadama yi xam ne doomu aadama ji ko ci def tooñ nga sa borom te da nga gis ne doomu aadama yu xées nga ji bàyyi may moom la ñuy liggéeyee ci mbedd mi waaye yàlla tegul leen genn jëf xaguñ ci jooju teraanga rek ba nga xamee nag ne téere yépp ci doomu aadama yi la wàcc juróom fukki téere wàcc na ci siisu doomu aadama ñett fukki téere wàcc na ci Axnoox mooy Idris ki nga xam ne moo jëkk a bind fukki téere wàcc na ci Ibrahima fukki téere wàcc na ci Muusa lu jëkk tawreet ak tawreet ak Linjiil ak Saboor ak Furqaan muy téeméeri téere ak ñeenti téere ne ba yonent yàlla moo man ñëwee mbooleem téeméeri téere ak ñeenti téere yooyu ne yépp yàlla dajale na ko ci alquran jox ko yonent bi rek te yonent bi moom sallallahu alayhi wa moom rek jagoo téere bi yàlla wàcce ci moom ñu doo xeetam di ko jàng ba wattu ko di ko tari de da nga gis ko ne ko tuuti alxuraan ne ci dënnam de Moussa ñaanoon na boromam ne ko gis naa aw xeet woo xam ne seen kaamil ci seen i dënn la nekk may ma ko ci sama may ko bani Israël mu ne ko bul jege yàlla li jidim loolu xeetu Amadou ko moom xeetu Amadou rek ñoo jagoo seen i kaamil nekk ci seen i dënn de alquran jooju bi nga xamee ne yàlla wàcce na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko muy mujisaat gi nga xam ne moo gën a màgg ci mboolem mujisaat yi yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam yonent yi yàlla yónni ni ñuy xamee ne yonent yàlla lañ mooy ñu indi ay mujisaat ak yonent bu ci dina ko jox ci kawteef mooy juróom ñeenti kawteef de yonent nag moom sallallahu alayhi wa sallam saabaam yi am fakka xadin lañ téeméeri junne ak ñaar fukki junne ak ñeneenti junne ku ci nekk gis nga ci yonent karaama koo xam ne yow kenn yaa ko gis keneen gisu ko de xanaa bon téeméeri ci defu leen ko te du ngeen ko def mukk te bëgguñ lu mooy fenloo yonent bi te mënuñoo mënuñoo fenloo loolu de jéemuñ ko te duñ ko jéem mukk la ba àddina ba ba fa àddina yem de benn saar ci alquran moo gisaat la te saar wi gën a gàtt mooy kawsara ak lixlaas ku ci nekk ñetti aaya la kon ñetti aaya yi ne ci alquran nekk nekk na Quran juróom benn junne ci aaya te ñetti aaya yi nag di mujisa kooku ñaari junne yi mujisa da nga xaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam làq ko de moo tax alquran mooy mujisa bi nga xam ne moo gën a màgg ci mujisa yi de moo tax ñu bari gëm nañu rek ngir dégg alxuraan waaw buñ déggee alxuraan rek dal di xam ne ci wax du waxi doomu aadama rek wala it moom xëy rek nga xam ne moo gën a noonu yonent te moo gën di xéefar ba nga xam ne dégg naa alxuraan daf ne wax wallaay wax ji ma dégg du waxi nit du waxi jinne te wax ji de ma dégg am na ren xam na meññat am na suuf am na kaw te wax ji ma dégg wallaay dafay kawee waaye duñ ko koy mukk daa dina ne ñu ne ko ñu ne saba al walid ñu ne walid jàng na de waaw waaye dëgg Quraysh yëpp danañ jàng de Abu Jahl ne baleen ma ak moom man danaa ko murtat loo de dal di ñëw fekkati waaw fekk walid ca këtam de ne ko Quraysh de ñu ngi lay dajaleel fa tax ndax dañoo dégg ne da ngay yalwaani waaw bu moo la tax a dem ci bëgg a jébal yi ji Muhammad mu ne ko yaa bon loo dikkee xam nga ne Quraysh day ku ma paara la amu fii waaw ba di ma sabax de mu ne ko loolu la ñëpp wax de waaw mu ne ko loo dégg ci dem di topp Muhammad mu ne ko li am daal mooy wax ji ma dégg du woy du mbuxaaba du njabar du ay nar du lu nit wax du lu jinne wax wax ji ma dégg am nay ren am na kaw am na meññet te wax ji ma dégg fay koy waaye lu yàgg yàgg duñ ko koy de Abu Jahl ne ko fokk nga weddi nag ndax soo jengee daal topp Muhammad Quraysh yëpp daañ jeng de mu ne lu may wax da ngeen di wax ne Muhammad waykat la ndax mas ngeen koo gis mu màndax benn bayt xam ngeen ne yéen a gën a mën a fen Muhammad du waykat de Muhammad buy nettali way sax waaw du ko mën a àggale yonent daana misaaloo baytu noo ko def alquran jooju mooy mu gisaat bi nga xam ne wàcce nañ ko ci yonent am na fukki maas ak ñenant léegi ba tey muy gën a xees te yonent yëpp amoon nañuy mu gisaat naam waaye ku ci nekk sa mu gisaat dem na nekk na ngelaw léegi kenn gisatul li lu ca bokk rek waaye mu gisaat bi nga xam ne fay dund ak ñun ba àdduna jeex te du fi jóg te du dara moom amul jëmm amul dara ay xaraf yi ñuy wax rek la jooju doole yàlla mi ko jox alquran jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku rek mooy yàlla ji nga xam ne moom lañu war a jaamu mooy kenn te moo wéet te mooy waaw ñu di ko jaamu de ba yàlla teralee doomu aadama yépp nag mu tànn ca jullit ñi de ñoo ñooy ñi nga xam ne waaw ñoo gën ci doomu aadama yi de doomu aadama gën ci mbooleem lu yàlla bind jullit ñi itam tey xeetu yonent ñoo gën ci mbooleem doomu aadama de kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi yàlla wax na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéen xeet wi gën ci xeet yi ndax lan taamuruna bil ma'rufi wa tanhawna anil munkari tu'minuna bi wa tu'minuna billah gën gi nga xam ne xeetu yonent gën na ko xeet yi nag ci yett jikko yooyu rek lay jóge de du ci melo bu doon weexaay yahud dañoo weex du ci cosaan waaw yahud yi Ibrahima ay seen maam mi ngi aju rek ci yett jikko yooyu gëm yàlla di digle lu baax tey def lu baax de di digle lu baax de tere lu bon te nit balaa digle lépp fekk dafay jëfam de ku digle sa jëf daañ la toppaloo waaye ku digle lu baax te toppaloo ca dara nga tere lu bon ba noppi di ko def booy dem waaw booy diglewu la de yàlla mi nga xam ne moo tànn xeet wi nag ci lu mu leen tànne mooy yónni gi mu yónni yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci xeet wii de muy mujj ak yonent yi tey seen ilimaan te moo leen di jiite bu ñu demee fa yàlla bu ñuy jàkkaarleeg yàlla mooy nekk mooy xutba de kenn du wax waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ibrahima muusa ak Iisa ak Nuun ña nga fa naam waaye kenn du wax yonent sallallahu alayhi wa sallam mooy wax de boo xamee ne yàlla mer na ba bëgg a boolee ñi gëmoon ak ñi gëmul ñëpp itam kenn du ramm yonent sallallahu alayhi wa sallam te loolu mooy taxaw di ramm de mooy jëkk a dugg aljanna sallallahu alayhi wa sallam dugal xeetam moo tax yonent moomu mooy gën ci yonent yi téeréem bi moo gën ci mbooleem téere yi diineem ji moo gën ji mbooleem diine yi wala moom rek ay diine sax inna diina inda llahi al islam wa man yabtaxi xaara al islami diinan falan yuqbala minhu alquran saxal na ne lislaam rek moo di diine ku jàpp diine du ko moy yàlla du ko nangu ci yow de yàlla mi ñu tànn may ñi yonent bi yonent bi mu ñu may nag ci guddi tey gii la wàcc ci àddina di doomu aadama di dox ci suñ diggante nga xam ne mooy jëmmi sariyaatu de mooy alquran ji nga xam ne moom laa doon wax tuuti ci moom léegi yonent sallallahu alayhi wa sallam mooy jëmmi alquran de lépp lu mu wax alquran la lépp lu mu def alquran la sariyaatu mooy lan sariyaatu mooy lu yonent digle mu dal di war ak lu mu tere mu daal di haram ak lu mu def moom ci boppam ñu daal di ko war a roy ak loo xam ne def nañ ko ci kanamam waaw te te te weddiwut ko ndax yonent sañ da noppi ci ci lu ñu sib de lépp lu ñu def ci kanamam te muy lu ñu sib waaw weddi ko war na ko de lépp lu ñu def ci kanam yonent te waxu ca dara rek waaw loolu sariya du la rek inna anzalna ilayka alkitaba li tahkuma bayna nasi bima araka Allah moom lépp loo xam ne yàlla wan na ko ko rek soo su ko attee mooy atte ba nga xam ne moom la yàlla wàcce rek moom la gërëm ca kaw asamaanam ya de yonent boobu guddik tey gii la juddoon ca Makka ca kër Abi Taalib ci xuru abi taalib ba ba mu juddoo makka moo tax makka di gën ji dëkk yépp sallallahu alayhi wa sallam ci guddi tey gii la juddoon kere ba yonent